fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal arba'iin wa an Yaziid ibn Hayyaan rahimahullahu ta'aala annahu qaala intalaqtu ana wa Husayn ibn Sabrata wa Amru ibn Muslim ilaa Zayd ibn Arqam ila zayd ibn arqam radiyallahu anhu falamma jalasna ilayhi qaala lahu husayn laqad laqiita ya zayd xayran kasiiran ra'ayta rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa sami'ta hadiithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallayta khalfahu laqad laqiita yaa zaydu xayran kasiiran xaddisnaa yaa zaydu maa samicta min rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yaa bna axii wallaahi laqad kabirat sinnii wa qaduma cahdii wa nasiitu ba'da alladii kuntu a'ii min rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam famaa haddathtukum faqbaluuhu wa maa laa falaa tukallifuunii thumma qaala qaama rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam yawman fiinaa khatiiban bimaa'in yud'aa xummaa bimaa'in yud'aa xumman bayna makkata wal madiina fa hamida Allaha wa athnaa alayhi wa wa'ada wa dhakkara thumma qaala ammaa ba'du alaa ayyuha nnaas fa innamaa ana basharun yuushiku an ya'tiyanii rasuulu rabbii fa ujiib wa ana taarikum fiikum saqalayn awwaluhumaa kitaabullah fiihi alhudaa wannuur faxuduu bikitaabillahi wastamsikuu bihi faxassa alaa kitaabillahi wa raghaba fiihi summa qaala wa ahlu bayti uzakkirukumu allaha fii ahli bayti أذكركم الله في أهل بيتي فقال لها فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال hum alu aliyin wa alu aqilin wa alu jaafarin wa alu abbas radiyallahu anhum qaal kullu haa'ulaa'i hurima as-sadaqa qaala na'am rawaahu muslimun rahimahullah wa fii riwaaya alaa wa innii taarikum fiikum saqalayn ahaduhumaa kitaabullah wa huwa hablullah man ittaba'ahu kaana ala al-hudaa wa man tarakahu kaana ala dalaalah kon al imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ginnaaw mbëmbëstal min defoon ci buntu bii nga xam ne moom lañu génn muy introduction commencé ko woon lenn ci ñaari laay la indi woon jële ko ci alquraan ñun nag walillahi alhamdu wal na profité woon nañ ci intitulé bi ni mu tudde bunt bi ñu defoon ahlu baytu ñooy ñan euh, waxoon nañ la dinañu a ah, dinañu dinañu arranger <laughs> ça va nous <laughs> bii nii hadith bii nii euh, duñu ci yàgga ci côté boobee insha allahu taala voilà duñu ci yàgga noona voilà ci wàllu côté ñan ñooy ahlu bayt yooyu kon waxoon nañ la buntu bi ñaari xadis kon xadis bii muy xadis numéro trois cent quarante six trois cent quarante six mu ne waan Yazid ibn Hayyan aw Yazid ibn Hayyan mu ngi jële ci Yazid di doomi Hayyan annahu qaala mu ne nee na eh, intalaqtu wéy naa dem naa ana man wa Husayn ibn Sabra ak ku ñu naan Husayn di doomi Sabra wa Amr ibn Muslim ak Amr ibn Muslim ila Zayd ibn Arqam ñu dem ci ki nga xamante ne nii mooy Zayd ibn Arqam eh? alhamdulillah ci Zayd ibn Arqama bi nga xam na ci lañ dem ci moom radiyallahu anhu jalasna ilayhi bi ñu toogee ci moom basti ci moom qulna lahu ñu ne ko ko no qaala lahu Husayn na ne ko ah ah muy Husayn ibn Sabra mi ñu àndal mu ne ko laqad laqiita ya Zaydu yow de daje nga yow Zaydu xayran ah daje nga xayran yu kasiira bu bare bare bare way ñoo la ñeeway lu waral loolu mu ne ko daje ngaa gi yiw ju bari mu ne ko ra'ayta rasulallah ndax kat yow gis nga yonent mi alayhi salaam allah <laughs> wa sami'ta hadithahu te dégg na li nga xam ne mooy kaddoom ak waxtaanam oh ñaaral wa ghazawta ma'ahu nga xarek moom ñetta ngoo ñu naan déet wa sallayta xalfahu julli ci ginnaaw yonent mi alayhi salaam ah oh, wa Zayd naa ko waxaat waaye laqad laqita ya Zayd xayran kathiira ah, wa Zayd yow taal wallahi mooy waxu ñeeki be yi ñi ñoo jara ñee <laughs> way way Zayd wax dëgg dëgg daje nga bare bare bare léegi nag comme que yow yii yëpp am nga ko te ñun amuñu ko léegi nag ñu lay ñaan rek sëriñ bi xaddis naa waaye yàlla na ko ñun waaye ñu ngi lay ñaan nga ñu yaa Zaydu yow maa la yoo xamante ne nii same da yaa ko dégg min rasuulillahi mu tukki ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kon gis nga laaj bi ni mu leer ak ni ñu ko mëmbastali ni ñu ko introduire waaw xaala léegi rek Seydina Zayd ibn Arqam war a wax radiyallahu anhu mu ne leen yam na axi yow sama doomu mbokk mi laaj-laaj bi di Husayn ibn Sabra waaw ndax innamal mu'minuna ikhwa te ñoom ñëw ay arab lañ ci côté waaye innamal mu'minuna ikhwa mu ne ko wallahi wat naa ci yàlla de laqad kabira sinni ah samay at nag bari na de léegi mooy mage naa wa qaduma ahdi waaw ba pare la nga xamante ne mooy sori na ahdi sama sama sama sama sama dige waaw mooy jamono ji ma dégg yi ma dégg ci yonent bay sal ak la ma jële ci moom sori na yàgg na waaw la ma dégg woon sonante ba jamono damay takkook moom di nekk ak moom di dégg ci moom di julli ci gannaawam di xareek moom yàgg na ak jamono jii ngeen may laaj wana siitu te fàtte naa ba'd alladhi kuntu a'in te fàtte naa nag lenn loo xam ne takkoon naa ko mokkaloon naa ko yi e, nekkoon na lu ma wottu jële ko min rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ci xam-xam am na yu ma ci fàtte kon nag comme que dangeen ngeen maa laaj ma nettali leen lu ma ci moom kon nag hein ne soyez pas dur avec moi fa ma haddathtukum lépp lu ma leen nettali kon faqbalu nangu leen loole wa ma la lu ma leen nettaliwul nag sujet bu ma leen duggalul ci lii fala tukallifuni bu leen ma ko chargé bu leen ma ko yen bu leen ma ci puus naan ma waa mbir mii nag te waxuma leen comme déglu leen ma lu ma leen waxtaanal rek loo xam ne moom leer na ma ci li ma fàttewul jëla ko yonent bi sallallahu alayhi ko sama nopp yi moom laa leen di wax lu ma leen ci wax jël leen waaye bu leen ma teg leneen ndax am na loo xam mage naa amatuma yenn na yàgg na te am na lu ma fàtte kon nag li ma teewlu mu leer ma ne lii maa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa leen ci loolu loo leen di wax waaw lépp de <laughs> waaw kon nag wa maalaa lu ma leen nettaliwul rek fala tukallifuni bu leen ma ko yenn thumma qaal ginnaaw gu mu ne leen qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman fiina xatiba mu ne qaama taxaw na jóg na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yawman benn bés fiinaa ci suñu biir xatiban xaalam nekkoon ne da doon discours di ñu sermon di ñu xutbaal bi maa in ci ban bërëb ci ndox moo xam ne oasis boo xam ne yudaa ñu ngi koy woowe xumma waaw mooy benn point d'eau la bassin de rétention mustanqa boo xam ne ndox yi bu jógoon ci montagne yeeg foofu bu dawee ba foofu ci xurwoo la doon dajaloo foo xam ne nag mu la dëkkoon lan la tuddoon mu wax naa la mu ngi ci trois miles diggante xumm ak fi nga xam ne mooy miqaatu ahli Sham bi al-Juhfa waaw mooy environ quatre virgule deux quatre virgule quatre-vingt-deux kilomètres diggante al Juhfa ñay aji te jóge Sham ay Afrique de l'Ouest ak yooyu war a euh, euh, miiqaat war euh, armal du ñu romb foofu buñ jaarul Medina ak yooyu lu ñu armal foofale diggante ma xum quatre virgule quatre-vingt-deux kilomètres la voilà mu ngi noonu kama qaala al imaamu Nawawi wa ghayruhu rahmatullahi ala al jamii kon ci ndox moo xam ne mu ngi tudd xumma benn rétention d'eau fan la nekk mu gën a préciser bayna makkata wal madina diggante makka ak madina waaw ala saakinihi afdalu salatu wassalam ba mu jógee nag taxaw di xutba ka sunnatihi wa aadatihi alayhi salatu wassalam fa hamida allah mu sant yàlla wa asna alayhi daal di koy bakk daal di koy kañ wa waada mu daal di waare wa zakkara mu fàttali nit ñi fàttali leen waar leen fàttali leen summa qaala ginnaaw gi mu ne leen amma ba'd waaw yeneen tubaab yi saa saa xutba mi loolu la wax doolu wax summa amma ba'd wa ba'd déedéet moo tax imaamul Buxaari rahimahullah def ci benn bunt waaw bunt bi nga xam ne mooy amma ba'd moom loolu la doon wax boo in kunta laa turiidu wa laa tuhibbu illa sunna fasna kamaa kaana yaqulu fa qul kamaa kaana yaqulu rasuulullah fi xutbatihi amma ba'd fasl al xitaab mooy dox diggante la mu ubbee ak la mu war a wax mu ne ginnaaw lii alaa ayyuhan naas alaa waawee alaa yóbbu ngeen ma yëgal leen alaa bàyyi leen xel ci li may wax nee na ayyuhan naas yéen nit ñi fa innamaa ana bashar yëg leen ne man mii rasulullah sallallahu alayhi mbindeef laa yow suñu boroom a ko qul innamaa ana basharun mislukum waaw nee ne man mbindeef laa ku mel ni yéen waaw waaye ban fa noonu mbindeef comme tout le monde comme man comme yéen comme kii nangam bu ko wa mablaghul ilmi fiihi wa annahu xayru xalqillahi kullihim waaw borom Burda al-Busayri radiyallahu anhu bashar boobu lu mooy <laughs> basharu borom bee ñu bind ñun may mbindeef lañu waaye waaye hatta kuffar Quraysh yi ñoom résoudroon nañ affaire boobu xamoon nañ ne Muhammadul waaw bu dee basari melul ni ñun te ñoom xamuñoon dara malgré li ñuy nekk ci ténèbres yi borom bi am na lum leen xamal as tuut yonent bi alayhi salaam laata borom bi di officiel yónnee gi di ko yónni ci ñoom ñoom ñoo ko tuddoon al amin waaw nit ki kenn melul ci ñun amul ku mu niroog ñun amul ku niroog moom moo fi gën moo fi gën a wóor waaw loolu moom kuffaar yi bu ñu ko xamee yow jullit bi war ngaa dépasser foofu <laughs> voilà kon nekkul ne waxaa ilay waaw dañ may wax yu après bu wax yu bi jeexee ñoo yem mukk wal iyaazu billah wal iyaazu billah ah non mukk mukk mukk <laughs> kon fa innama ana bashar mooy ñun ñëpp ay mbindeef lañ ci côté boobu bu fi kenn jaamu kenn waaw bu ma kenn jàppee bi yàlla laa totru nii kama atratil nasara Isa ibn Maryam comme ni wax hadis mu ngi ci sahih imam Muslim bu leen ma tag tagal di man naan da ngeen may tagga ca tagg di wax man di wax ci man ba nag teg ma foo xam ne paasu yàlla la comme ni nga xam ne nasaraan yi chrétiens yi noonu lañ def di Isa di doomi Maryam alayhim asalatu wassalam bañ ñëw naan waa au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit wal iyaazu billah waaw bu leen ma def loolu de waaw kon fa innama ana bashar man de mbindeef laa yuusiku léegi rek an yatiya rasuulu rabbi sama ndaw borom daal di may dikkal fa ujiiba bu ko fa ujiiba bu ko defee ma wuyu ko mooy kat qul yatawaffaakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un ci suuratu sajda waaw borom bi nee na yonent bi saa saa waxal ne dina leen faat malaakam dee mi nga xam ne moom lañ gàll ci yéen chargé ku nekk ci yéen mu jël bakkanam te ginnaaw gi ci moom la leen di dellu waaw kon nag sama ndawu borom boobee mu yónni ci ñun mindee fi ñun ñépp dina ma léegi rek mu dikkal ma man rasulullah sama wàll yi ma war a indil dina ma dikkal léegi mu dikkal ma allah ah te bu ñëwee nag fa ujib ma wuyu xam nga yonent bi saa saa nee na comme ni sayyidatu Aisha amul benn yonent bi yonent bi bu suñu borom yónnee lu dul laata suñu borom di ko faat malaaka bi day ñëw ne ko ndax da ngaa bëgg a des wala waaw. moom nag mooy xool ndax day desam ngéet dañ ko koy wax yëgal ko ko waaw yonent baay saa saam nag malaakaam moomu bu ñëwee ndaw ndaw boroomam bopp bu ñëwee wooma fa uji ba dinaa wuyu de waana taman taarikul aji bàyyi laa fiikum ci seen biir sa xalay ni ñaari ndig ji bopp ñaar yoo xam ni dañoo rëy ay mbir fa borom ba awwaluhuma bi ci njiitu kitaabullah mooy téere bi yàlla waaw mooy li gën a rëy leen bàyyee fii ci nekk na ca biiram alhuda njub wan nuur ak leer fa xudu waay waay jàpp leen te tey tey doxe tey dunda bi kitaabillah ci téere bi yàlla wastamsiku bi te na ngeen ko moyet lépp lu ngeen man ca seen biir dëgg ji mooy leen ci ndax tàmpetu fitna yu bon yi nekk ci àddina jàpp ci moy ci alquraan la ciy sufe fastamsiku be kenn du ko woyofal waaw fa hasan mu ñaax nit ñi ala kitaabillah ci téereb yàlla bi yàlla bi tuutee bu dee ginnaaw gi bu njëkk baa ngoo ci daa ñaar yu digg bopp bi ñaar yi nga xam ne dañoo am doole am solo bu rëy boo xam ne kenn mënu koo nag summa qaala ginnaaw gi mu ne beneen bi nag mu tudd ko wa ahlu bayti ak sama waa kër mu ne uzakkirukumul ki yonent bi saa maa ngi leen di fàttalikoo yàlla dee leen fàttali ko yàlla fi ahli bayti ci sama waa kër ragal leen yàlla ci sama waa kër waaw leen seet yàlla ci sama waa kër mu rafet wa uzakkirukumul loo maa ngi leen di fàttali seen borom fii ahli bayti ci recommandation yi mu def ngeen war lool ko sama waa kër ci soppu wekk waaye fonk ak bañ di leen lor fii ahli bayti ci sama waa kër kon ñaari ndigg bopp yàlloo fa qaala lahu Husayn Husayn ne ko mi laa laaj bi waaw nga ñetti nit lañ <laughs> Yazid ibn Hayyan nee na damaa dem ànd ak Husayn ibn Sabra ak Muslim Husayn nag moo nekk seen porte-parole di laaj moom mooy wax ci seen tur ñoom ñëpp ñu toog di déglu ñuy laaj sëriñ bi Sayyidina Zayd ibn Arqam nee na Husayn ne waaw wa min ahli baytihi ya Zayd waa kan mooy waa kër yonent bi saa saa nga xam ne nee na maa ngi leen di fàttale koo yàlla di leen ragalloo yàlla ci sama waa kër mais ñoo ñoo ñam ba pare tegal alaysa nisaa'uhu min ahli bayti est ce que ay soxnaam moom alayhi salaam bokkuñu ci waa këram. qaal Seydina Zayd ibn Arqama radiyallahu anhu daal di wax ah min ahli bayti min min bayti waaw. ay soxnaam kay min euh, fiyatul ahli bi mais ci imam muslim bi dane euh, dane nisaa'uhu min ahli bayte lakin voilà fii nag euh, bi ma yor kay dane nisaa'uhu min bayte waaw ay soxnaam ci këram la bokk waa këram walakin waaye ñi gën a tax ñuy wax fii mooy ahlu baytihi waa këram moom alayhi salaatu wa salaam man xurima sadaqata baada mooy ñi nga xam ne dañ leen a xaraamal sarax zakat bañ ko xaraamalee yonent bi alayhi salaatu wa salaam gannaaw qaala Xuseyn tegaat ci beneen laaj ndax mbir yi il faut muy leer te boo dajee ku mën a leeral mbir yi bul am kersa ci mu leeral la bul dem yóbbaal say question yoo xamante ne nii amoon nga koo ko mën laaj te mu ngi nii tàmbali nga di ko laaj léegi mu ne ko waa waman hum waa ñooñu nga xam ne ñoom lañ xaraamal zakat te ñooy waa kër yonent bay sasam ñan la qaala nee na Seydina Zayd nañu hum ñoom mooy ahlu Ali waa kër Seydina Ali wa ahlu Aqil ak waa kër grand frère am Aqil wa ahlu Jaafar wala Jaafarin voilà moom du mam no ahlu Jaafarin ak waa kër Seydina Jaafar moom it beneen frère Seydina Ali wa ahlu Abbas ak waa kër Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anil jamii qaala léegi Husayn ne ko kullu haa'ulaa'i harima sadaqa a Zayd ñi ñëpp dañ leen a xaraamal zakat qaala na'am Sayyidina Zayd ibn Arqam ne leen waaw mu ne rawaahu Muslim al imaam Muslim moo ko solo hadis bi war na ñëwaat bala ñoo jàll ci hadis numéro 712 ci téere bi war na cee ñëwaat inshaa Allah bu ñëwaatee nag fay ñu def liñ doon wax mu ne wa fii riwaay imaamu Nawawi am na beneen riwaay dane alaa wa inni yonent waay nii la ko Seydina Zayd waxe dane alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa déglu leen alaa nee wa inni taman rasulullah sallallahu alayhi wasallam taarikoon aji bàyyi daa fiikum ci seen mbir sa xalay ni ñaari mbir yu dëgg bopp te dëgg dëgg na nekk yu mag te am doole ahaduhuma benn bi kitaabullah mooy téeréb yàlla bi wa huwa hablullah mooy buumug yàlla gi moo tax mu ne woon fële wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu jàpp leen ci buumu gi yéen muy alquran wa la tafarraqu te bu kon mu ne wa huwa hablullah mooy ti buumu yàlla gi mu yor mooy moo tax ci benn bayna samaa'i wal ard waaw diggante asamaan ak ku bëgg nag mucc mooy ci bala laa tàmpetu mbon ak fitna yu rëy di la yóbbaale moo tax mu ne man ittaba'ahu yonent bi saa saa ne ku topp al-huda kooku de dina nekk ci njub wa man tarakahu képp ko fi bàyyi nag jënd ko ay xalaati nit ñoomin démocratie ñoomin yeneen yoo xam ne ay xalaat yu leen defal ay sionisme ay kii euh, socialiste euh, façon yooyu chia ya ay ay ay ay communisme ak yow na la leer ne waajo wa man tarahu kaana ala dalala kooku moom ci cànkote la ne waaw kooku moom mu neex mu naqari ko ci càngote la voilà laaj bi ñuy laaj mooy première façon bi ñuy kii mooy est al imaamu Muslim rahmatullah alayhi foog naa bii baa taxoon nañu ko solo est moom dong ñoo ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmadu naka al imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ñoom ñoo ko bokk solo ah al-imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj rahimahullahu ta'aala mu ngi ko ci kitaabu fadaa'il as-sahaaba radiyallahu ta'aala anhum buntu bi nga xam ne moom la Shuraahi def min fadaa'il Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne haddathanii imaam Muslim Zuhayr ibn Harb wa Shujaa' ibn Makhrad mu ne ko ki ma nettali man dong mooy sama ñaari sëriñ Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadi Abu Khaythama an-Nasaa'i rahimahullahu ta'aala wa Shujaa' ibn Makhrad di Shujaa ibn Makhlad al-Fallaas Abul Fadl al-Baghawi al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala jamii'an ñoom ñaar ñii ñëpp nettali ma ko nekk ci ñoom ñaar an Ibn Ulayya ñu jël ko ci Ibn Ulayya waxoon naa la mooy Ismaa'il ibn Ibraahiim ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr al-Kuufi al-asl al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala Zuhayr waxoon nañ la moom nañ wax Ibn Ulayya di ko dàkkante leen daayam waaye Ismaïl ibn Ibrahim la tuddoon moo tax mu ne qaala Zuhayr sama premier sëriñ bi di Zuhayr moom nii la ko waxee kaddu yi haddathana Ismaïl Ibrahim gis nga dina bul foog nga ibn Alayya ak Ismaïl ibn Ibrahim ñaari ki kese dañ koy dàkkante la ndayam waxoon nañ la moom nag loolu kontaanu ci woon voilà moom daa bëggoon ni koy dàkkantele baayam Ismaïl ibn Ibrahim moo tax Zuhayr ibn Harb moom na ne waaw haddasanaa netana Ismaa'il ibn Ibrahim wa ibn Miqsam al-Asadi min al-Asaq rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Abu Hayyaan mu nekk ñu nettali mooy Abu Hayyaan di Yahya ibn Sa'iid ibn Hayyaan at-Taymi al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanii nettali ma Yaziid ibn Hayyaan muy Yaziid ibn Hayyaan at-Taymi al-Kuufi Abu Hayyaan rahimahullah al-Kuufi rahimahullah moom moo ne qaala moom mii nag moo nettali mbir mi mu ne intalaqtu dem naa ana man wa Husayn ibn Sabra ànd ak ku ñu naan Husayn ibn Sabra wa Umar ñoom ñaar ñii nag bokkuñ ci kutubu sitta nga ne ah ñu ngi nii ne non c'est que dañoo dañuy nettali tuddaale leen waaye ñoom ñaar ñii bokkuñu ci waaw Imaamul Bukhari nag defal na leen tarjama ku nekk ci ñoom ñaar bu ngeen demee ci fi ma la doon wax sànq ci euh, discours Ghadir Khumm bi. Euh, ci archive ko ci siira yonent bi sallallahu a am lu leer ci ñoom ñaar ñii mais moo nañu jàll kon jàll loolu laysa huwa maram hunalika wala huna fii nii loolu taxul ñuy du suñu kii kon mu ne eh, mu ne hadda kon Yazid ibn Hayyan mu ne qaala intalaqtu ana wa Husayn ibn Sabra wa Ammar ibn Muslim ila Zayd ibn Arqam falamma jalasna ilayhi qaala lahu Husayn mooy wax hadis bi dafa gudd jarul ñu koy waxaat kon nii la ko al imam al Muslim eh, eh, daal di solowee Euh, na ko noonu kon ngi léegi li mu wax ne li ne wa riwaaya wa riwaaya mooy li mu yokku noonu ala inni taarikun fiikum damay bàyyi ci seen biir bàyyi naa ci seen biir li nga xamante ne mooy mbir moo xam ne foofu euh, imaam muslim indi lu mel noonu bi mu indee xadiis bi ci suuf xam nga day boole lépp mu ne foofu da ne fii xadiisi jarir ndax jarir ibn abdil hamid moom it da koo soroo moom ñu jëla ko ci Abu Hayyan foofu da nekk kitaabullahi fiihi al-hudaa wan-nuur man istamsaka bihi wa axada bihi kaana ala hudaa wa man axta'ahu dall waaw képp koo xam ne bàyyi naan téereb yàlla bi moom ca lu njub gi nekk ak leer ku ci mooy jàpp ci wa axada bihi jàpp la ci ne tey sore ay tere kaana ala al-hudaa ko mu ngi ci njub wa man axta'ahu ku ko mooy ba ko fi jënd ko leneen ay idée sàmbaaki dembaaki ñoomin Napoléon ak ñoomin Montesquieu ah dall yow ni nga waaw mu ngi noonu de waaw waxoon nañ ne tamit Seydina Zayd ibn Arqam imaam Muslim indi na ci suuf ne dañ ko waxee ne ko waa est-ce que soxnaam yi ci so kii la ci ay borom këram mu ne foofu mu ne laa wa aymullah war naa ko ca inna al mar'ata takunu ma'a ar ndax ndaw si day nekk góor gi al asra mooy ci jamono day dindag moom ni na dëxri benn jamono ci kii bi di sëyëg moom su may talliquha bu ko waa ji fase fa tarji'u ila abiha wa qawmiha mu dellu ci ay baayam ak ñoñam ahlu bayti asluhu wa asabatuhu alladhina hurimu sadaqata ba'da ñi nga xam ne ñooy waa kër yonent mi alayhi salaam dëgg dëgg li tax ñuy wax ñooy ah, ah, ah, cosaanam asabaam ñi nga xam ne ñooñu bu doon nit la ko ñuy doon nag yonent mi alayhi salaam duñ ko doon <laughs> voilà voilà nahnu ma'ashirul anbiya la nuras ñun mbokki sa ñun mbooloom sa eh, yonent yi kenn duñu doon mooy bu doon nit la ku ñuy doon ña war a doon na ci yow sa doom yeeg sa frère yeeg sa cousin yeeg ñi nga xam ne ñooñook sa doomu baay fex yeeg sa maam yeeg ñooñu ak ñooñu walla ñooñu ñooy asaba alladina xurimu ñoom lañu xaraamal as-sadaqata sarax muy zakat bandawu ginnaaw loolu waxoon nañ lan lañ ngay boole ñaari wax yooyu mooy waaw bu dee côté sarax bi bokkuñu li du du soxnaan ni kay bokkuñu waaye bu dee côté fonku leen weg leen ndax liñ bokk ci yonent bi te tamit yonent suñu borom da leen a bëgg a setal moo tax mu tere leen ñuy nooyal seen kàddu yeeg yooyu yëpp waaye bu dee setal bi nga xam ne ci côté zakat gi loolu nag ñoom bokkuñu ci moo tax ñoom mën nañoo jël zakat alors que ñii nga xam ne ñooy waa alu ali ak alu aqil ak alu jaafar ak alu abbas alu alxaaris ibn abdil muttalib ak ñooñu ñëpp ñoom abu waa kër muttalib ñooñu ñëpp ñooñu nag moom côté taq taqu zakat yi léegi nag ci kaw nii hadis bii nii euh, ñu taxaw tuuti ci njàngat yi mooy bokk na ci liñ ciy jànge te mu leer te walillahi wal minna jotaay bii ñu defoon bii weesu dañoo dimbali ci lu bari ndax yu bari duñ ci ñëw <laughs> premièrement ci bi lëkkaale ma bunt bi di teral waa kër yonent bi alayhi salaam teral xam nañ ko waa kër yonent bay saa saa wax nañ ko bi baax ñooy ñan nan lañ koy définir ñooy ñan ak li nga xam ne moo gën dëgër ci wax yi voilà insha allahu taala loolu c'est bon waaye di leeral seen ngëneel ngëneel gi ñu am fan lañ ko amee ci yonent bi alayhi salaam bokk gi ñu bokk ci moom dong nga leen may ji du leneen loolu nag du lu waay di asaaloo du lu waay di kii déedéet xam nga la fadlullah li suñu borom wax fële ca suuratul Hadiid ne zaalika fadlullah lii daal gëneelu yàlla la yutiihi moo koy jox man yashaa ku ko sopp wallaahu te borom bi zul fadlil mooy borom ah ngëneel gu mag yi waaw loolu la. bokk ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax Seydina Omar bokk na sax li gënoon a tax mu bëggoon a denc doomu Sayyidatu Faatima mooy loolu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne bépp naxam bépp cosaan bépp askan ëllëg day dog ba mu des mosam alayhi salaatu waaw. mu xam ne bii mooy bi nga xam ne du dox fekk ña nekk ñu ngi gëm yàlla bien sûr génne waale àddina li nga xam ne mooy gëm yàlla loolu moo tax surafaaw yi ñooy wax surafaaw waaw yonent bi alayhi moo tax ñoom yenn yi ñenn ñi def du ñu ko def ay lekk jël zakat ay sar ay yooyu déedéet yooyu moom dafa xaram ci ñoom dafa xaraam ci ñoom moo tax li yonent bi saa saa def ñoom Abdul Muttalib ak al-Fadl ne leen biñ nee nañ leen salarié mu ne déedéet loolu moo tax réewum jullit buy dajale zakat yi ña koy dajale ñoo ñooñu waa kër yonent bi saa bu dee concours la ñuy def ngir mën a bokk ci soins yi waa kër yonent bi saa saa dañ leen di exclure d'office du ñu bokk ci concours bi waaw boobu day soxla ñu xam askanu ku nekk waaw boo fi ñëwee santuk ay dara dañ naan la yow léegi nag ba kenn taxaw naan ma waaye yow saa yow kan moo la ne ay dara kii la euh, surtout yeneen tubaab yi sax damaa la yow moomu ci sa bopp yow lañu war a laaj indil sa preuve buy war a ne la ñoom ay la ñépp xam ko yow nga bëgg taxaw remettre en ba pare ne léegi yéen ñi naan moom moom ci lañ bokk yéen wane leen yow yaa war a wane luy wane ne loolu amul voilà. ku sant noonu ñu xamee ne yow ak su branche ci shérif yonent la saa saa ay sëtam la yow dañ leen exclure ci concours bi doo bokk waaw seetil yeneen ci administration bi yoo mën a postuler mais bii moom bokkoo ci ñi dajale zakat ñu leen ciy fay lañ leen di fay di jóge ci loolee ci li nga xam ne mooy zakat yi ñuy jël ndax wala amili na la yaa bokkoo exclure ndax la ngëneel ndax mooy li borom ko innamaa yuridu llaahu li yuzhiba ankumu rijsa xoolal ngëneel gu ngir soreen bépp takk-takk bépp tilim tilim bépp loo xam ne bakkaale la ak yooyu moo tax ñoom ah, moo tax beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñoom ñaar ñooy ànd ba ni nga xam ne lañuy ñëwee ci xaw bi waaw